turam moo doon abdallah ibnu umar ibn alxataab ibn nufayl ibn abdil uzza ibn riyaax ibn abdillah ibn qurt ibn razaax ibn adiyin ibn kaab ibn lu'ay ibn gaalibin alqurashiyu aladawi abu abdirahmaan loolu moo doon turam ak ay maamam muy Abdallah la tuddoon di doomu amirul mu'minin seyyidina umarul faaruq radiyallahu taala anhum wa ardaahum muy seydina abdullah ibnu omar bon baayam mooy xalifa deuxième xalifa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seydina omar ibnul xataab di xataab xataab boobu di doomi nufayl nufayl di doomi abdil uzza abdil uzza di doomi ku ñuy wax riyaax riyaah di doomi abdillah abdillah di doomi qurtu qurtu di doomi razaax razaax di doomi adiy adiy di doomi kaab kaab boobu di doomi lu di doomi gaalib moom abdallah ibn umar di al qurashiyu al adawiyu bokk waa quraysh bokk ci waa banu adiy dégg nga ibn adiy ibn Ka'b ibn Lu'ay a ah, moom seydina Abdullah ibn Umar kon bàyyi may ibnu di seydina Umar ibn al jot nañu gis tarjamaam walillahi alhamdu minna dàkkantalam mooy comme niñ ko waxe léegi Abu Abdirrahman yaayam doon Zeynab bint Madon bokkoon ci waa koju waa Banu Jumah di Zeynab bint Madon al-Jumahiya a ah, moo doon yaayu Seydina Abdallah ibn Umar nekkoon sœur ci Seydina Uthman ibn Madon yaakaar naa fàtte woon ñu seydina Usmaan ibn moom it jiitu nañu def tarjamaam moom mooy moom moomu mooy euh, sëru seydina Usmaan ibn Maz'un di Zaynab bint Maz'un moo doon waajuru jigéenu bint Maz'un Zaynab bint Maz'un moo doon Abdullah ibn Umar ibn al radiyallahu taala anhu wa an abi moom nag seydna abdullah ibn umar ah, boroom xam-xam yi raxmatullahi alayhim dañoo wuute ci kañ la juddu am nañu ne mu ngi juddu ñetti at ginnaaw bi ñu yónnee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam makkatal mukarrama loolu moom la ku mel ni az-Zubayr ah, moom ci loolu la dogu ne Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ngi juddu ñetteelu at ginnaaw gàdd bi ñu yónnee yonent de la révélation fekk yonent nekk Makka bi ñu ko yónnee ba mu am ñetti at ci la ah, juddu loolu benn wax la ah te loolu moom la ko mel ni tamit imaam al-Waaqidi wax mu am ay wuute yu bari am ñeneen ñu ne déedéet no seydina abdullah ibn omar judduwul ñetteel ñetti at après bi ñu yónnee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te loolu la imaam ibn mandah wax ah rahmatullah aleyhi moom mu ne déedéet loolu ci deux ans deux ans la amoon mooy bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi ñu ko yónnee ba mu am deux ans ñaari at moom ci la juddu te loolu nag insha allahu taala loolu mooy li nga xam ne moo gën dëgër lu tax ndax li wolof naan tunga ni tunga ni du taxaw ñuy nataal mooy ne aji aji aji aji aji mbilli ji ci boppam muy seydina abdullah ibn omar moom moo tranché débat bi ci wax boo xam ne moom la wax ci xadis boo xam ne muttafaqun alayhi la imaam al buxaari muhammad ibn ismaayil al buxaari raxmatullah alayhi na ko noonu imaam muslim ibn al xajjaaj al qushayri an naysaabuuri moom it ñoom ñaar ñépp soloo nañ ko muy xadis boo xam ne muttafaqun alayhi la seydina abdullah ibn umar ibn al xattaab radiyallahu anhu wa an abiihi mu ne mu ne anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam aradahu yawma uhudin wa huwa ibnu arba'a asharata sana falam yujizni seydina abdallah ibnu umar ibnu alxataab mu ne mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da ko gaaral mooy euh, keroog xare uhud bi muy xoolaat troupe yi di xool armée bi ñi génn nee na bi ma xoolee gis ma am quatorze ans falam yu gis nii permettre ma ma dem Uhud fekke xare boobu ndax génnoon naa ba ci yoon bi ci imaam waxu imaam al-Waaqidi bi mu àggee bërëb buñ naan ash-Shaykhayni diggante Makka diggante Medina ak Uhud léegi kon moom ñaata at la wax la amoon keroog Uhud te Uhud ci ñetteelu at mi la am ci weeru Shawwal mooy troisième année après l'hégire après gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon bu dee ne boobu noonu quatorze ans la amoon mooy régler xam kañ la juddu yomb na mooy ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Makka la fa def Medinatul Munawwara mu def fa dix ans Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ne keroog Uhud te muy ci troisième année bi moom nee na ci gàddaay bi nee na quatorze ans la amoon kon léegi yomb naa xam nuñ koy defe mooy ne trois ans wu Médine yooyu nga xam ne ci troisième année bi ci la Uhud am boo ko génnee ci quatorze ans yi ñaataay des onze onze yooyu onze yooyu des nga génne ko ci treize ak yi yonent bi alei saatu salam passé Makka ñaataa ciy des deux onze douze treize kon mooy li imaam Ibn Manda wax loolu mooy li nga xam ne mooy lu dëgër te loolu ay aji mbindi ji loolu waxam loolu la junj te loolu la wane muy kon moom seydina abdullah ibn umar ibn alxataab radiallahu anhu kon mu ngi juddu ñaareelu at après révélation bi ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw moom nag ku teel dugg ci lislaam la am na ñenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu naan mooy njëkk a dugg sax eh, ci lislaam baayam di seydina Umar ibn al-Khattab bu dee ne moom da ko doon bañ di bu déggee am ñuy wax lool comme ni xadiis bi ne ci saxiixu imaamul Buxaari rahmatullah alayhi mu dégg ñuy wax lool mu ne moom àndul woon ci loolu ba nettali fa jaayante gi nga xam ne moom la ko baayam yóbbu ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñoom ñaar ñu jaayante kon moom ku teel dugg ci lislaam la moom seydina abdullah ibn umar ibn alxataabi radiallahu taala anhuma wa ardaahuma mu bokkoon kon ci tuut tànk yi nga xam ne yu saxaaba yi nekkoon màkka fekke lu bari gisoon nañu bi ñuy gis tarjama baayam di seydina umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yu bari ci nettali baayam ci foofu Makka bi mu tuubee ak li xew après comme xadiisu kan boo fàttale ko imaam ibn Isxaaq bi mu jële woon ne xaddatani naafi'un an ibnu umar radiyallahu anhu mu wax keroog seydina umar ibn al nan la gàddaaye ba mu joxantee rendez ca alxadamaat moom ñoom euh, ñamu àndaloon ñoom Hisham kon moom yooyu yëpp fekke na ko moo ñu nettali tamit keroog Makka baayam bi mu duggee àddina bi mu duggee ci lislaam Seydina Omar ibn al comme ni ñu ko gise woon mu ne woon dama laaj sama baay ne ko waa baay ana kan kan moo ñëwoon doon la doon def intervention ngir nit ñi bàyyi la bés ba la waa Màkka doon doon songee ndax ba Seydina Umar ibn al-Khattab euh, tuubee mooy waa Màkka dañoo mer ne duñ ko dégge noonu te loolu gisoon nañu ko te nañ la loolu mooy li wér fopp que li nga xam ne moo siiw ñu koy dégg nga xam ne loolu la aslalahu amul cosaan waaye xanaa cosaanam mooy lenn mooy xanaa siiw mooy Seydina Umar ibn al dafa joxante ay joon dóorante ba sonn gaa yi tiim ko ne ko dañuy fekk encercler këram ne foo jaar dinañ ko fa dinañ ko fa fekk faagaagal ko ba ni nga xam ne ci la al Walid ibn al Mughira ñëwoon fekk mbooloo mi foofu mu ne leen man maa yiir Omar aca lu ngeen di def fii ñu ne ñun Omar lañuy xaar mu génn wala ñu fekk ko ci biir kër gi daal di koy rey ndax dégg nañ ni daa tuub mu ne man maa ko yiir nee na ci saase nit ñépp dem te loolu mu ngi woon ci saxiixu imaamul Buxaari rahmatullah alayhi loolu gisoon nañu ko kon seydna abdullah ibn omar radiallahu anhu fekke na premier kiiwu lislaam yi nga xam ne moom bi baayam di dugg ci lislaam moom li muy nekk tuut tànk tuut tànk xàmmee na ba mën a jàpp loolu lépp bi nga xam ne nag ci lay gàddaay mu ngi amoon onze ci waxu imaam ibn manda mu ne onze ans la amoon ak lu teg wa nisf ak ci loolu la amoon bi nga xam ne ci la gàddaay bi am moom mu gàddaay ànd ak ñépp malgré muy nekk xale daldi dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam seydna abdullah ibnu omar radiallahu taala anhu wa ardaa ah, keroog ajam moo tax ghazwatu badrin yonent bi aleyhi salaatu ko permettre ko mu daldi a fekke xare boobu di ghazwatu badrin imaam ibn saadin soloo na ne naka noonu moom bi ci soloo xadiis boobu dane seydna abdullah ibn omar dane uridtu yawma badrin badar lañ ma njëkka lañ ma njëkk a présenté ci yonent bi aleyhi salatu wasalaam ngir ma fekke ko kan moo ko présenté bal huwa abu Allah seydna Umar ibn al ndax ñoom sori woon nañ comme ñun xam nga ñun da gis nit ku baax mais doom ji doom ji walla doom yi du leen ci yar jamais buy dem jàkk du leen yóbbaale xoola Sénégal rek xale yi gaa yi gis mag ñiy julli duñ leen wax dara ñu bàyyi leen ñuy football di fo di seetaan télé presque kenn du leen wax dara déedéet waaye Seydina Omar waxuma la loolu mais daa jàpp ne doom ji majeur na war naa mën a fekke xare bi ta lu baax man ni ma ko bëgge laa ko bëggale sama doom mu daal di koy présenter yonent bi aleyhi salatu wasalaam ngir mu dem keroog Badr ngir ñu dabi njëgg ma ah nee na nanguwuñu ma biñ ma defalee loolu dem présenter ma yonent bi aleyhi salatu wasalaam ah moom nanguwul nanguwul te loolu mooy riwaaya imaam ibn saad mu jële ko ci yazid ibn haarun mu jële ko ci abi mashar abi mashar jële ko ci naafi' naafi' jële ko ci seydna abdullah ibn umar mu ne uridtu ala rasulillah yawma badr wa ana ibnu thalaatha ashara ibnu thalaatha ashara ne dañ maa pré dañ maa présenté yonent bi alayhi salaatu badar fekk treize la mu delloo ma wa uridtu alayhi yawma uhud faraddani falam yujizni ñu daldi may présenté waat beneen xare bi uhud amee yonent bi alayhi salaatu wassalaam di may delloo lool moo tax moom keroog imaam ibn Hisham wax loolu waxoon naa la ne xadiis boobu imaam al yi soloo na ci benn paar mooy ci ñi nga xam ne nañu delloo loolu soloo ci benn paar ci te loolu benn baa ngi yeneen yi dinañ ci ñëw bu gisaatee ñeneen yi ñu delloo inshaa allahu taala waaye imaam muslim ibnu al-Hajjaaj rahmatullahi alayhima kon looloo tax keroog Uhud imaam ibn Hishaam lim na wax ne wa radda rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Usaama ibn Zayd wa Abdallah ibn Umar ibn al kon loolu lu dëgër la même bu dee ne riwaayaam moom mooy ne yonent bi alayhi salaatu delloo seydna Usaama waaye delloo seydna Abdullah ibn Umar radiyallahu taala anhu wa arda looloo tax moom fekkewul Uhud fekkewul Badr xare bi nga xam ne moom la fekke mooy xandaq xandaq incha allah dinañ gis xare xandaq bi nga xam ne moom lañuy wax ahzaab tamit ghazwatul ahzaab muy les coalisés yi jógewoon Makka ak waa Ghatafaan ak tribu arabe yi ngir boom l'islam benn yoon nag fi uqri daarihim ci biir Medina foofu noonu moom ci xare boobu noonu la ma participer euh, léegi mu ne boobu nag quinze ans la amoon léegi nag wute yi am ci yooyu ah, dinañ ci ñëw insha allah bu ñu àggee ci ghazwatu xandaq ban date la woon réellement la amoon waaye xoolal xoolal rek gis nga xam nga lii nii danga koy jaa danga koy lii nii romb foog ne ne lii dara new ci mais déggal riwaaya imaam bi nekk ci saxiixayni muy riwaaya bi ñu na wax sànk buñ jëlee riwaay imaam al Buxaari yi dane rahmatullah alayhi mooy mu jaar càllalem ndax dane xaddathana Ubaydullah ibn Sa'id qaala xaddathana Abu Usaama qaala xaddathani Ubaydullah qaala xaddathani Naafi'un qaala xaddathani ibnu Umar radiyallahu anhuma anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam aradahu yawma Uhud wa huwa ibnu arba'a ashara sana falam yujizni thumma aradani yawma alxandaqi wa ana ibnu xamsa ashara fa ajaazani qaala naafi'un fa qadimtu ala umar ibn abdil aziz wa huwa xalifa fa haddathtuhu alxadiis fa qaala inna haaza la haddun bayna as-saxiiri wal kabiir wa kataba ilaa ummaalihi an yafriduu liman balaga xamsa ashara Allah mooy imaam al-Buxaari xadiisam boobu dane xaddasanaa nettali nañu Ubaydillah ibn Sa'iid Ubaydillah di doomi Sa'iid qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu Abu Usaama di Abu Usaama qaala mu ne xaddasanaa nettali na Ubaydillah Ubaydillah qaala nee na xaddasanii nettali na Naafi'un di Naafi' mawla ibn Umar qaala mu ne xaddasanii nettali na ibn Umar di Sayyidinaa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumaa anna Rasuulullaah kaana yonent bi alayhi salaatu wa salaam aradahu da koo gaaral présenté Uhud keroog Uhud wa huwa ibn arba'a ashara sana mu nekk ku am 14 ans falam yujizni permettre ma ma fekke xare thumma aradani mu mu présenté waat ma yawmal xandaq keroog xandaq wa ana ibn xamsa ashara ma am 15 ans fa ajazani mu permettre ma bo qaala Naafi'un fii moom moom laa ci soxla pour wax na ne xool rek da koy liir ne moo tax xam-xam lu du du gis naa dalil am naa texte nii rek jeex na même xadiis bi benn ñaari nit man nañ koo xool kii moom littéralement rek la koy liir loolu rek la ci gis waaye nga gis keneen ki man cee jële loo xam ne masala yoo xam ne xam-xam boo xam ne bu ko bindoon xadiis bu gàtt boo xam ne xadiisu benn lii yow nga xool ko waaye lii la wax mu jeex nga gis ci keneen koo xam ne mën na ci bind téere ci loolu loo xoola Nafi' imaam Abdullah ibn Umar moo ko goreeloon benn jaamam la bu mu goreel Naafi' ne fa qadimtu ala Umar ma ñëw fa ala Umar ibn Abdul Aziz fekk bi jamono ji Seydina Abdullah ibn Umar génn Abdullah Aziz di xalifa ki ñu naan alxalifatu al al alxaamis tellement ni mu baaxe tegaloo mooy du moo nekkoon cinquième ginnaaw Seydina Ali non mais tellement ni mu niroo woon ak ñoom te jub mooy xalifa bu Banu Umayya boobu Seydina Omar surtout surtout Seydina Omar ibn al-Khattab Abdul Aziz bi mu déggee naa fi wax lool fekk mu nekk xalifa nee na ma nettali ko xadiis bi mu ne léegi c'est bon xadiis mu nga ne quatorze ans la amoon bi mu amee Uhud ñu daal ñu delloo ko Xandaq mu am 15 ans ñu daal di koy yonent mi alayhi salaatu salaam ko kon loolu léegi loolu mooy mooy l'âge majorité léegi mooy ne kon da yëg ne ba boobu moom amul woon moo nekkoon xalifa mais nan lañuy ñuy distinguer entre kii je kii euh, majeur na ak majeurul mooy ne amuñ ci woon lu leere comme nii bi mu gisee xadiis bii nii pour daa bi ree mooy ci ci kaw nii dañ naan waxul ci loolu mais nday sànn ñii ñooy boroom xam-xam mu jële ci ne comme que quatorze ans dane ko woon déedéet quinze ans mu ne ko waaw kon loolu mooy wan ne quatorze ans mineur la woon bu amee quinze ans nit ki bu quinze ans kon majeur la léegi nag mu bind moom Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu wa abi mu ne léegi ci ci ci contrat yépp ci gouverneur gouverneur yéeg yépp ci dëkk réewu jullit yi ne leen léegi nangeen ngeen teg fi ngeen di xam ne kii mineur la ak kii ku am 15 kooku day mujj bokk ngeen mën koo bind ci diiwaan alal yañ fay séddale di ko jox nit ñi ak yooyu yépp ak yi leen war tamit yépp ñoom ñu def ko ndax nekkatuñ ku am 15 rek génn nga ci mineur léegi majeur majeur nga waaw ci xadiis seydna abdullah ibn umar bii la ko jële te loolu moom la imaam ahmadu imaam ashafii ak imaam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi ma ci loolu lañ deme mooy ne ñoom loolu lañ loolu lañu deme que quinze ans la quinze ans daal bu ñu ko amee mooy ne ace ah, jeex na mooy ne kooku majeur la te loolu la imaam Shaafi'i imaam Ahmad na ko noon imaam Ibn Wahb tamit loolu la wax mooy bu matalee quinze ans comme ni nga xam ne noonu la ñëwee ci xadiisu Seydina Abdullah ibn Umar bi bu ñëwaatee ci Seydina man huwa ibn waaye ana mooy Abdullah ibn Umar Abu Abdirrahman ah moom tali wane loolu këne euh, Badar ci la Badar tamit présenté nañ ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam li ma doon wax foofu mooy gis nga ñoom lu baax niñ ko bëgge woon seen niñ ko bëggale woon seen bopp lañ koy bëggal seeni doom Seydina Omar neewul naa dem rek man liggéeyee li lislaam xare ci côté yonent bi ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam dara ji ginu koo féete kaw mu indiwaale doom ji mu am waaye ñun moom waxuma la sax xare xare fan ñun moom boo xaare moom ñun ci suñu bopp duñu dem waaye imagineel mais dem julli julli julli même gars dañuy julli seen kër yi duñu woo seen doom yi ndeysaan duñ leen woo te suñu boroom ne woon yaa la ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara ee yéen ñi gëm yàlla fegal leen seen seen bopp ak seen njaboot safara nga gis ñoo xam ne ñoom ñoom inconscient la ma déggoon sëriñ ba benn sëriñ Égypte di wax naan dama dama naan dafa dajekki ay euh, ci jàkka ji fajar benn xaritam daal walla benn kilifa la ndax moom kook sëriñ la bu siiw sax moo xoon turam fii mu ne ñu bari xam mu ne euh, mu laaj ne ko ana di ko laaj euh, doom ji doom ji université la nekk université lay jàngi mais yee ko bi ñëw jàkka ji sax yee ko ngir julli fajar sax defu da ko bàyyi muy nelaw mu ne ko anamu mu ne moom mu ngay nelaw wax ah, ñoom ay xale lañ mu ne yaa subhaanallah ku nekk université bàyyi ji ne xale la ba julli fajar sax du ko yee loolu boo ko tàmmalul bu amee ay huit ans yog yooyu doo ko yee six ans doo ko yee cinq ans yooyu nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax ngeen jugal seen xale yi ñuy julli buñ nee gone yow boo deful loolu buñ nekkee mag nga foog ne dinañ nekk ba nekk majeur nga leen di julli loolu ndax ñu bari mënuñu ko kon dañuy loolu lañ meloon kan moo ko présenté ci yonent bi alayhi salaatu baayam ah moom man gis nañ ne kon seydina abdullah ibn umar radiyallahu taala anhu wa ardaahu an abi li muy nekk nekk nag gone jamono yooyu yépp neewuñ woon rek ale nañ dem nañ dem toog foyi dàqi bal bi yooyu déedéet moom bokk na xam nga koo xam ne xoolal yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog Badar ci euh, Uhud mu ngi am quatorze ans quatorze ans kon bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di génn àddina quatorze yi boo ci wokkee huit laata lay doon vingt ans vingt ans la amoon xoolal ñun ñun nañu comparer ñun ñi am vingt ans ci ñun nu ñu nan lañ mel nan des irresponsables jàpp ne ay gone lañ ba léegi suñu yaay yeeg suñu bàyyi jàppe ñuy gone ñu nit suñu mentalité ñu jàpp ne ay gone lañ te ñii dañoo nekkoon ay imam nekk ay gone nekk imam te lool du deñ am ba léegi xoolal vingt ans rek malgré loolu xoolal saxaaba yi niñ bari woon waaye waaye doo ma gëm xanaa bu ma la nee ne moom mii bokk na ci ñu ëpp malgré ni doon ni tu ni ni kii doon tuuti ay atam bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ëpp lu ñu jëli ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci ay xadiis comme ni ko imaam as-Suyuti waxe mu ne wal muktiruuna fi riwaayati al abu hurayrata yalihi ibnu umar wa anasun wa bahruka al-xudriyi wa jaabirun wa zawjatu nabi mu ne wal muksiruuna fi riwaayatil asar abu hurayrata yali ibnu umar mu ne ñi nga xam ne ñoo ëpp ñoo ëpp lu ñu soloo xadis jële ci yonent bi na alayhi salaatu salaam jàngale ko nettali ko bu agsi ci ñun ñi nga xam ne ñoo ci ëppale buñ naan nag ñu ëppale du ne dangay soloo diis xadis rek ñu ne ah waaw waa ji bari la na déedéet mooy ñi nga xam ne ñoom soloo nañ lu ëpp mille xadiis ku soloo ci yonent bi alayhi salaatu wasallam lu ëpp mille xadiis kooku lañ naan muksir hada muksir kii moom ku bari lelum soloo ci moom la yaa subhaanallah vingt ans la moom bi yonent bi alayhi salaatu wasallam di génn àddina bi ñuy yónni yonent bi alayhi salaatu wasallam juddoogul ci vingt-trois ans wu yonent bi alayhi salaatu salaam deux ans yu njëkk yi fekkewu ko ndax juddoogul woon kon man nga ni moom dix-huit ans la passé dund ko yonent bi alayhi salaatu salaam te dix-huit ans yooyu xam nga ne boo ci génnee Makka ak jamono ji muy nekk liir moom Makka di raam moom yi moom Seydina Abdullah ibn Umar malgré loolu lépp nga génne ci loolu mooy ñun suñu xam nga ñun suñu vingt ans moom mooy vingt ans yépp am polo mooy ne ni ñu inconscient woon bu ñu nekkee liir presque noonu la ñuy inconscient we bu ñu amee vingt ans di wengali mbaxana fii di wengali kat di soli criss cross foog ne ñu ngi ci dara PlayStation julli sax duñ ci jaar koo fi ne jullil bu taxawee di julli nga ne ko li mu sol ci boppam bu sëggee nga gis ginnaaw giy feeñ yaa subhaanallah julleen jooju paasawul doqam te yëgu ko mooy ni ñun noonu xamuñu dara dara dara duñ ñu yar ci lislaam duñ ñu yar ci dara bàyyi nag bañ ñu naan dama koo yar ci diine lislaam ak sunnaay seydinaa muhammad loolu du dëgg kenn lañu fi ñun dañuy yafal rek ñun wolof li mu tudde yar mooy yafal ndax même suñuy pratique xam nga yar du rek mais sa jëf sax sa kanamu doom yooyu ñuy jëf sax baaxul loolu bu yar loolu c'est pas instructif ndax wuruj war naxaate la liggéey bi muy liggéey sax yal na bu ko doom ji fekk fu muy liggéey te tellement bu dee commerçant la wuruj yi dina bari fen ya dina bari wax yu amul yi dina bari ngir jaay marché ma naka imaginer sa doom topp la ngeen nekk ci benn oto yéen ñaar rek sa baay baay ji dawal ñu woo ko ne ko chantier bi muy maçon man de damaa damaa ñëwoon ci eh, eh, sama chantier bi ma la jox Italie laa nekk damaa bëggoon a xam fu fu mu tollu nga dégg mu ne falaale nii moom kay falaale nii te kat ci oto la nekk wala falaa jóge wala falaa jëm doom ji dégg ko yëg xam ne bàyyam jëmul foofu kooku loolu yar loolu du yar xoolal ñii malgré loolu ndax ñoom dañ doon beñewu ci ci ci ci leeri xam-xam xoolal bu fooy xamee ne ñun suñu ñàkk yitteeg suñu mooy nag tamit environnement bi moo ñu ci ndax xale bi xamul dara environnement bi moo approprié wul te environnement bi du ay garaba ci yooyu mooy nit ñi amul ñoo xam ne ñoo leen di coacher buñ nee gone ndax xale moom loo deful ci moom rek doo ko fa fekk man nga koo def imaam de waaye nag du di toog di xoolee seetaanum télé seetaani feuilleton wa ci desin animé yooyu yoo la koy bu doon sax dessin animé yoo xam ne yooyu lay jàngale ñu ne waaw mais yooyu yooyu mayewul dara topp waaju mboq jo rek Simpson Dora l'exploratrice yooyu lañ leen di defal seen bopp yi bam fees tel bu ñu màggee ñu jël yi topp ci niveau boobu noonu lañuy màgge moo tax ñenn ñi di màgg ba majeur gis ne ndeke ñoom raté nañ ñu rëy ci seenu dund ñu commencé di tu di di di mais comme que bu boobaa dañuy amub yar nag surtout buñ ñëwaatee ci lislaam te bu suñu boroom dajale leen boole leen ak koo xam ne ku xam la boroom xam-xam la mooy dina leen tegtal ñu bañ a loolu ressenti boobu mu bañ a nekk contre seen baay ñu xam ne lii bon mooy dañ koy gaaw dañ koy koy muñal xamal ne bon seen bon waroon naa am lii mais aw ma ko mais duma lamantewul di ŋàññi sama baay déedéet déedéet kon ñun environnement bi moo baaxul ñun suñu environnement liy wër gone gi ñoo ñoorul ay yarkat te xamuñ dara Seydina Abdullah ibn Omar mii malgré loolu waaye waaye ma ne bokk na ci ñi ëpp ñu lu mu soloo ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo tax imaam as-Suyuti wax ci alfiya bi rahmatullah aleyhi wal muktiruna fi riwaayati al ñi ëpp lu ñu soloo ci di toxal jeexital yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy xadiisam yi mu ne Abu Hurayra mooy mooy mooy mooy moo moo jël raw gàddu mooy xaafisu saxaaba moo ëpp lu mu soroo ci yonent bi nettali ko mu agsi ci ñun muy Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ndax moom yaa subhaanallah te xam nga ba léegi déggoo fi ñuy wax Abu Hurayra ba nii mooy Abu Hurayra existé gul ci l'islam fii ñu tollu ci siira bi nii existé gul ci l'islam muy ghazwatu Uhud existé gul mu nga woon Daws newoon ci lam newoon la subhaanallah xamagul woon sax gisagul woon sax yonent bi alayhi salaatu salaam jamono ji ba léegi siira bi bañ jógee Makka ba fii ba trois ans Medina yi déggoo ko buñ agsee ci moom yaa subhaanallah doo xam fooy commencer mooy ne moom moomu ñëw mujjee ñëw presque bokk ci ñu mujjee ñëw ndax moom Xaybar la ñëw septième année bi waaye teewul mu nekk ci ëpp lu mu soloo jële ci yonent bi alayhi salaatu salaam xadiis mu agsi ci ñun cinq mille yaa subhaanallah hu cinq mille trois cent soixante-quatorze xadiis la Seydina Abu Hurayra solo yii mooy boo demee ci musnadu abu abdirahman baqiy ibn maxlad te mu dëkkoon Espagne gii la ne woon gaa yi ñoo taaloon téere ba téere yo waaw boo demee foofu cinq mille trois cent xadiis la Seydina Abu Hurayra moo tax mu ne ñu ëpp lañuy soloo ci riwaayatul athar Abu Hurayra Seydina Abu Hurayra yal yi ki ko tegu ki tegu ci moom mooy ibnu omar mooy ibnu abdullah ibnu omar mii ñuy gis yaa subhaanallah yaa subhaanallah yaa subhaanallah waa moom waa moom ñaata la solo deux mille six cent yoo xam ne agsi na ci ñun bien sûr li mu xam moo li mu xam ëpp na lool yi nag boo gisee may préciser te mu agsi ci ñun mooy yi ñu nettali ñoom jàngale ko mu agsi ci ñun mais bu dee ne dégg rek yonent ma lay saar saam te yonent ma lay saar koo xam ne léppam xadiis la bu noppee xadiis la bu waxee xadiis la bu diw defee ci kanamam dara xadiis la lépp xadiis la portrait rek xadiis la xam nga ne kooku bu doon bu dee lu waaye xam mooy seyna Abu Bakar kenn ëppalewu ko lu mu wax jële ci yonent bi alayhi salaatu salaam mais waxuñu foofu ñun li ñuy wax mooy loo xam dañ koo nettali jàngale ko ndax Seydina Abu Bakar amul woon temps ak xilaafa gi ak atami yi ni woon ginnaaw gàddu euh, bi yonent bi alayhi salaatu salaam génne àddina ak nekk xalifa tarul woon toog di jàngale di jàngale xadiis comme ñoom Seydina Abu Hurayra yii ñoom Seydina Abdullah ibn Umar yi nga xam ne ñoom kenn newu ci woon amir jiita mooy bon am na lu ñu leen di nekk xalifa ak yooyu li mu laaj toog fa di jàngale loolu du man a ne toog fa di problème yooyu yépp imaginer ñu ne le président de la république mooy joxe darse ci université bi xam nga loolu c'est loolu man gisuma président loolu manu ko agent daam sax manu ko charge am fonction moom moo ko dul may da trouver sax temps yaa subhaanallah deux mille Seydina Abdullah ibn Umar deux mille six cent la la soroo ci yonent bi aleyhi wassalaam kon xool yaa subhaanallah takat boo àggalee v kii bi ñi ñeneen ñi ñoom ñépp ay tuut tànk lañu wa Anas Seydina Anas yonent bi alayhi bi muy ñëw Medina dix ans la am bi muy gàddaay si dix ans lu Seydina Anas am wal bahru Abdullah ibn Abbas bi yonent bi alayhi salaatu bi génn àddina treize ans la am nga doon door yaa subhaanallah kañ la juddu liñ neen embargo bi anu ane embargo bi ci cheikh bu foofu la juddoo moom moom Abdullah ibn Abbas yaa subhaanallah moom mu bokk ci ñu ëpp ñu soloo ci yonent bi alayhi salaatu salaam Abu Sa'id al-Khudri pare pare moom it ci gone yi la bokkoon yaa subhaanallah Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Ansari yaa subhaanallah ak kan Seydina Jaabir Jaabir ibn Abdullah ibn Haram niñ gisoon keroog moo daboon naafiq yi Abdullah ibn Ubay naan leen uzakkirukumullah an la taxzalu nabiyyakum wa qawmakum ba'da ma hadara min aduwwikum ma taraw waay waay maa ngi leen di fàttale ko yàlla yéen ngeen nar dem ak ngeen dem ak un tiers armée bi waaye Abdullah ibn Ubay maa ngi lay fàttale ko yàlla waay waay ngeen bañ a toroxal seenub yonent livre ko ak ay seeni mbokk bi ngeen gisee li xew fi ak ci seen seen noon yi soreetuñu moom moomo di Abdullah ibn Amr Haram mooy bàyyi Seyna Jaabir mii Seyna Jaabir ñëwul woon sax wa zawjati nabi di sayyidatu Aïsha radiyallahu anha yonent mi alayhi salaatu salaam di génn àddina dix-huit ans la am xoolal rek xoolal xoolal ñooñu ñoom ñooy ñi ëpp lu ñu solo Seydina Abu Hurayra Seydina Anas Seydina Abdullah ibn Umar ah, Abdullah ah, ibn Abbas Seydina Abu Sa'id al-Khudri Seydina Jaabir sayyidatu Aïsha radiyallahu anil jami ñoo ñëpp ay tuut tànk lañu woon ñii dañ doon door a majeur ay dix-huit ans mooy dépassé wuñu ñoo xam ne dépassé wuñu ñu cinq ans amul ko ci dépassé ku dul Seydina Abu Hurayra moom rekk a ci ne woon mag sinon mooy moo ci ne woon koo xam ne dépassé na yooyu mais bu dul lool ñi ci des ñépp ay gone la ñoon kon nag war nañoo tourner waat ci suñu jeunesse bi tourner waat jox leen place bi nga xam ne moom lañ yeyoo ci suñu société te loolu la l'islam bëgg ñu dox ndax bés bu ñu deful lool dañuy perte ona bu faire lu ñu neex nañ def lu ñu neex mais le le le le le bat la bataille moom est perdue d'avance ndax moom gis nga pays bu la gën góor góorgóorlu ci ay jeunesse am moo lay raw rawatina l'islam l'islam jàppal ci lépp. xam leen diine mais arracher la science bi nga xam ne mooy science su fii lii tax nga dund fii ndax moo leen indi ci suuf famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur waaw yàlla dañoo indi fii ngir ñu dundal suuf si ngir ñu dundal suuf si kon nag waruñoo toog rek nekk ay passifs des consommateurs passifs diine zéro te diine moom mooy àddina ak allaaxira ngay boole ñaar yépp doo bàyyi benn ñaar yépp ngay am xam-xam yépp boo ko manee kon kooku muy ak malgré li muy nekk tout tànk yépp moom seydna abdullah ibn umar ibn al bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo ëpp moo topp ci Seydina Abu Hurayra ci ñu ëpp lu ñu soloo ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam juste juste moom moo topp ci Seydina Abu Hurayra man nga ko waxee ne leen mooy ñi nga xam ne ñoo ne woon euh, tout tànk wala boog ñi nga xam ne dépassé wuñu woon ay vingtaine yi vingt ans dépassé wu ñoon vingt ans yonent bi alei satu salaam di génn àddina mu ëpp lu mu solo lu mu soloo la ñoom rek de mais même même saxaaba yépp boo génnee Abu Hurayra radiyallahu anhu wa arda yaa subhaanallah kon moom nag Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda ñëw na ci saxiixu imaamul Buxaari raxmatullah alayhi muy nettali mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nit ñi buñ masoon a gént dañ doon ñëw di ko nettali nee bi ma gisee loolu manit euh, ma daldi bëgg mébét gint ba ñëw wax ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne wa kuntu ghulaman shaban azaban anaamu fil masjid mu ne man nag ngone laa woon jeune laa boo xam ne célibataire laa woon mooy aw ma woon soxna ci jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam laa doon fanaan loolu dañ ciy jàng ne fanaan ci jàkka dara newu ci bu dee ne à condition mu bañ a nekk loo xam ne nag mooy ne yow da koo mujj nag def sa sa kër noonu mooy de rek mais dem fa fanaan fa wala boog problème am nit ñi ñoo xam ne amuñ fa ñu leen teg ñuy nekk ci jàkka ji di fa dëkk lool mën naa nekk comme nañ gisa woon ci ummu mihsan ummu mihjan ummu mihjan ummu mihjan ca nisaawun xawla rasul sallallahu wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu na moom mi nga xam ne yonent mi alayhi salaam da ko wutaloon benn mbaar foofu foofu ci jàkka ji fa la doon fanaan ci kaa yooyu mën naa ne wala tamit nit ku dem nii fanaan fa mais mu bañ a nekk tout le temps loo xam ne yéen euh, buñ ne naam daraame rek nga ne xaaral ma fanaani fa mu ne kon wa kuntu ghulaman shaban anaamu fil masjid mu ne jeune laa boo xam ne nag dama ne woon jeune boo xam ne ci jàkka ji laa doon fanaan nee na fara aytu fil manaami nee na ma gis nag ci gént gi comme ci ñaari malaaka ma gént suñu boroom def comme la ma soppoon suñu boroom def benn bés ma nelaw rek daal di gént ñaari malaaka daal di may jàpp daal di may xëcc di ma yóbbu nee na ba yóbbu ma ci safara mu yor benn genre forme teen boo xam ne maa ngi gis ping ping bi mooy liy wër teen bi te wax boobu nee ci biir muy safara nag nee na maa ngi xool mu am ay béjjén affaire bi am ay béjjén ma xool gis ci biir safara si ñoo xam ne man Abdallah ibn Umar xam naa leen lépp ci biir gént gi de nee na bi ma jàppee noonu di ma yóbbu mais di ma yóbbu foofu neenal ñu dajeeg benn euh, malaaka beneen malaaka mu ne ma yow bu yow moom amoo loo ragal ne ko bul tiit na rek mu mu daal yeewu nee na nag bi ma yeewoo bon mooy la mu bëggoon manu koo def mooy dem ci yonent bi alei saatu salaam direct wax ko ko hëy bëgg yonent bi alei saatu salaam tiyu géeg ak ci mu doon mu mujj daal bon te moom gone la moom ba moom manula dem ci yonent bi alayhi salaatu salaam nag di ko wax léegi nu mu def mu daal di dem wax ko sëram sëram soxnaa yonent bi la woon sallallahu alayhi wa sallam di sayyidatu Xafsa moom ak sayyidatu Xafsa ñoo bokkoon nday ak baay ñoom ñaar ñépp doomi sayyidina Umar ibn al-Khattab la ñoom ñoo bokkoon nday ak baay di sayyidina Abdallah ibn Umar ak sayyidatu Xafsa ibna Umar ibn al-Khattab di doomi sayyidina Umar nee na man nag li ma def ma dem wax ko soxna sama sœur di sayyidatu Hafsa te di soxna ci yonent bi alayhi salaatu salaam léegi moom mu daal di koy sayyidatu Hafsa daal di ñëw nettali ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na yonent bi alayhi salaatu ne ko ni'ma ar-rajulu Abdullah law kaana yusalli min al-layl mu ne ni'ma ar-rajulu ëskay ni'ma ka baax arrajulu góor bii di abdallah di abdallah ibn omar ak baax góor googu waay waay moo baax yonent mi aleyhi salaatu salaam yu bon xam nga yonent mi aleyhi salaatu moom laa yantiqu anil hawaa ñun moom bu ñuy wax ñun affaire moo tax bon wolof moom dalay rey moom ay sëriñ bi ustaas yaaram bi yooyu moom bu ko dégg bu ko déglu de ñoom dañuy wax ngir rafetal léeg ñu gis koo xam ne jaahil la ñu ñëw ci mbooloo yi di ko présenter comme boroom xam-xam bu mag ba jaare fa daal di naxaale loraale ñu bari ñoo xam ne dañuy jàpp ne loolu dëgg la wóolu waa ji ci seen diine ndekete waa ji waa ji vrai vrai vrai vrai seytaane la bu xamul dara vrai jaahil yow nag comme que wóolu nga te mooy sëriñ bi moo ko su loolu nag bu fi ñu gën a mooy bu dee sëriñu ko def boo xam ne yow da ngaa jàpp ne lu mu wax noonu la mu ne maa ngi leen di dénk diw boroom xam-xam bu rëy la naw naa xam-xamam lu mu leen wax na ngeen ko jëfe alors que waa ji jàpp sax manu ko julli sax manu ko même bu dee nee day jàngale xam nga loolu loolu loolu loolu waraate la dëkk la la tudd moo tax faut faire très attention ci yooyu ñuy seedeel nit ñi te suñu boroom subhaanahu wa nee na seen seede yooyu dinañ leen ko laaj de waaw dinañ leen laaj seen seede yi ngeen di seede fan ngeen ko est-ce que dëgg la woon kon ñun suñu waajee baax déet waxoon nañ la li Seydina Eh, Ibrahim an-Naxa'i waxoon raxmatullah alayhi idaa ra'ayta ar-rajula faatathu takbiiratul ihraami ma'a imaamihi fanzi' yadaka an salaahiyatihi wala min salaahiyatihi moom imaam Ibrahim an-Naxa'i taabi'i boobu muy Seydina Ibrahim an-Naxa'i oh ku màgg la woon mu ne boo gisee ar rajula boo gisee benn nit nit ku man di doon faatatu takbiratul ihraami ma imaami mooy kàbbaaru armal bi bi imaam bi kàbbaar ci jàkke ji bu ñuy julli allahu akbar moo lay dugal ci julli bi loolu képp koo xam ne yow loolu dalaa raw ak sa imaam mooy fekku la ci jàkke ji wala nga bàyyi ba mu def ko ba ne allahu akbar commencé faatixa ngay dóoru dugg si mu ne kooku moom yow bu dee ne kooku kooku nga xam ne moom daa ñëw fekk imam bi def ko pare mu dóoru dugg si ne allah akbar kooku la ne foo déggati foo gisati ñu koy seedalu mbaax simbi sa loxo ba mu set bul taxawati fet di seede naan kooku ku baax la yow lan ngay xalaat ci ñi nga xam ne duñ ñëw te mooy ñun suñu classe bi duñ ñëw man de sama classe bi duñ ñëw rarement lañ fay dem léegi yow naka nga mën a di seedeele kooku naka nga mën a seedeele kooku ak baax mu ne kooku mu ne kooku bul fan zin yadak laa ilaha illallah simpil sa loxo bam set ci seede gooy seede ne moom baax na ah, ah. kooku bu ko seede kon de ñun war nañoo seetaa suñu seede yi waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ni'mar rajulu abdullah mu ne eskey ak a baax góor googu di abdallah law kaana yusalli min al ay way bu doon julli guddi ak baax waaye cey bu doon julli guddi ginnaaw loolu nag bi mu déggee lool mu ne fa kaana moom seydna abdullah ibn umar xoolal rek ñoom julli guddi farata la laaj la laaj la bu may laaj est-ce que julli guddi farata la déedéet mooy naafila guddi est-ce farata la déedéet xoolal yeneen bi alayhi salaatu salaam ne ak a baax ay way bu doon ne day julli ci guddi day dina yu salli minal layli di julli ci guddi gi ba julli guddi gi mais di jóg minimum naafila ak lu mën di naafila ci guddi nee na bi ko sayyidatu Hafsa nettalee lool ne ko lii la yonent mi alayhi salaatu salaam wax ci sa gént gi mu ne fa kaana Abdullah ba'du laa yanaamu min al-layli illa ginnaaw loolu ko yonent bi alayhi salaatu salaam wax taxoon na doonul woon nelawati guddi lu dul lu néew a néew a néew a néew a te loolu nga foog ne rek mooy jamono jooju la ko commencé la ko def yonent mi sallallahu alayhi wasallam génn àddina mu bàyyi ko déedéet Naafi laaj nañ ko Naafi bi nga xam ne moom moo ko ba jaamam la woon bi mu libéré ne ko mais Abdallah Omar lan lay def bu duggee këram mu ne kooku li muy def manu ngeen ko de moom daal leen lenn jàpp julli ci jàkka yi bu duggee kër gi mu ngi diggante alquran mushaf bi yaa subhaanallah mooy ubbi alquran ak julli lay nekk guddi gi it noonu la doon def mooy dénkaane gii ko yonent bi alei satu salaam dénkoon ba bi muy génn àddina te ku guddoon fan la comme niñ koy gise ba ni muy génn àddina da cee jàppoon yaa subhaanallah ci loo xam ne kat du farata law ak a neexoon de ay way bu doon julli dara ci guddi yi mu jaare fa mu jaare fa nelawatul guddi jamais saamu naafile ci guddi yooyu yaa subhaanallah kon gis nga ñoom fi ñu tolloon ñun moom farata lañuy faat farata farata lañuy ñuy tëmbeel fële farata la ñuy jël sànni fële te am na ci beneen riwaaya yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane inna abdallahi rajulun saalih Allah Seyna Sayyidatu bi mu ko nettalee yonent bi alayhi salaatu wasalaam gént googu ne ko lii moom la gént yonent bi alayhi inna abdallah rajulun saalih law kaana yusalli min al-layl Allah ne Abdallah de rajulun saalix góor la bu baax ay way bu doon julli dara ci guddi gi mooy yonent bi alayhi salaatu salaam dal di koy seedeel darajaay salaaxiya te dégg nga yonent yi doon ñaan naan waj'alni min as-saalixiin yàlla yàlla ma boole ci saalixuuna yi moo tax ñun ñii def ay gii ku baax la ñun xamuñu terme moo dañuy utiliser mooy ñu xamul lu muy tekki réellement sens bi lan la loolu nga xam ne yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam dañ doon tàllal seen loxo seen boroom bi ko ñaan mu boole leen ci ñooñu nga foog ne mooy ku ku ku ku ku ku tëb rek ci nga bokk yonent baale aleyhimu salaatu wassalaam loolu yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam doon ñaan dara yaay salaaxiya mbaax googu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne inna abdallah rajulun saalih waaw ah moom seydina abdallah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma wa ardaahuma gis nga noonu mu meloon saxaaba yi radiyallahu anhum sax dañ ko doon seede ci moom moo tax seydna abdullah ibn mas'ud comme ni nga xam ne noonu la ko imaamu ahmad ibn hanbal daldi soloowe ah seydna abdullah ibn mas'ud dane inna min amlaki shabaabi qurayshin li nafsi an ad-dunya abdullah ibn umar seydna abdullah ibn mas'ud muy ibnu ummi abdin nee na ki gina bokk na ci jeune Quraysh ki gina maîtriser boppam am maîtrise ci boppam mooy am noot noot bakkanam ba bakkanam manalu ko dara moom moom bakkan ba sax dafaa newul ba mu koy wommat rey na ko àddina mënalu ko dara mooy neexu neexu àddinaak tóor tóor yéeg rafetaay yéeg alal ak pouvoir ak nguur ak yooyu jaax ak jaay autorité yooyu mënaluñ ko dara ci ginam bokk na ci gina man man bakkanam ci àddina ba mënalu ko dara abdallah ibn umar mooy abdallah ibnu Umar te na ko noonu imaam ibn Sa'd indi na ko ak boroom Hilyatul Awliyaa moom nag lim doon nekk nekk gone yonent bi alayhi salaam comme saxaaba yépp doo deewul woon mu leen di jàngal di leen jàngal di leen jox ay enseignement yu am solo moom Seydina Abdullah ibn Umar moom moo tax mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy xadiis bu siiw boobu nee na dafa téye samay ñaari mbagg ne ma yaa gulaam dama lay jàngal yow gone si ah, kun fi dunya ka annaka gharib ne ko nekkal ci àddina bi yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne seydina abdullah ibnu umar newal ci àddina bi ka annaka gharib comme si yow ku tumuranke nga mooy ne àddina bi jàppeel sa bopp ci ñi nga xamante ne ci ñu tumuranke ñi nga bokk loo loo kon fi dunya newal ci àddina bi ka annaka gharib mooy jàppeel sa bopp étranger aw abiri tariq mel ni ku yoo xam ne dangay wala sabil kuy jéggi tali kuy jéggi aw yoon durée bu ndaw ba nga fay def jàppal sa bopp ne àddina bi noonu nga fay mel moo tax riwaaye bi ne wa'ud nafsaka min ashaabil qubuur te boo xëyee rek jàpp ne tey di nga bokk ci ñuy suuli bul toog mukk jàpp ne yow di nga dund dund gu bari loolu yonent bi alayhi salaatu salaam doon fi attirer attention wam te gone la bu doon ñun eh eh bàyyil xale bi ngay tiital di ko wax ay yawmal qiyaam yii xale bu toll nii nga nekk fi di ko wax yawmal qiyaam yaa subhaanallah yaa subhaanallah yaa subhaanallah wax na yonent mi alayhi salaatu na conseil ku ko gën a tuuti imaam Abdullah ibn Abbas ci ay at yaa ghulaam inni u'allimuka kalimaat dama lay xamal ay baat yoo xam ne ihfadillah tajidhu amaamak ay fa ida sa'alta fas'alillah wa ida sta'anta fasta'in billah ainsi de suite laa ilaha illa allah kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñépp la doon jàng ñun moom booy xale yi naka yow nga mën a waxee ne moom mën naa comprendre Bart Simpson man na comprendre caaxaan yépp Harry Potter man na koo comprendre man na comprendre ñoo ñépp ay reine des neiges ak gaa yooyu yépp ak lan Lucky les Dalton yooyu yépp mën na koo comprendre mais bizarrement affaire u diine nga ne mën na koo comprendre nañu bàyyi suñu nilaar diis gi gi ñu nekk ñu bëgg koo puus xale yi ñun bu dee nilaar nañu te tayyeel ci xam diine buñ ne ñun suñuy doom mënuñu ko yow kay xamal sax nuyaar rek te loolu lépp man man non pas vrai ñun on est une société malade yow kay xamal sa bopp looloo tax suñu société bi naqaree defar ndax ñiy yaraate yar wu ñu xamul nu ñuy yare pomme yépp affaire pomme xale bi lépp lay mën a comprendre lépp mais bizarrement diine affaire diine mu ne compre kooku mën a eh baal wax yii eh, demal faw yi lan ngeen def ci biir mag ñi yaa subhaanallah yow nit ñi doon xale yi doon fekk jataayu xam-xam ñoom imaam Maalik fan lañu amee xam-xam à l'âge de 17 ans nekk imaam yu mat sëkk kooku daa ba am 20 ans door a tàmbali. nga foog ne dix la commencé déedéet moo taxoon ba koo xam ne dafa yéex a jàng sax dañ ko doon dañ ko doon souligner ci biographie gisoon nañ asba keroog talabal ilm wa huwa shab lan moo tax ñu ko moom dafa sàkku xam-xam te bi muy sàkku xam-xam jeune na woon looloo tax dajawul ak imaam Maalik du gisoon nañ ko keroog gisoon nañ ko ci affaire affaire ziwaay gisoon nañu ko lan moo tax ñuy préciser lool ndax lool lu raar la woon lu raar la woon mais ñun yaa subhaanallah mu ne ko nag yow ngone si Abdullah ibn Umar nekkal ci àddina bi comme étranger mooy ne lépp loo xam ne lu ñu fiy xëccoo la ca lu lu dulul lu dagan yow bu ci ne di ci xëccoo wala yëfi àddina yëfi àddina yi nga xam ne yow affaire àddina kese la sa bakkan rekk la ci yóbbu loolu nag tekkiwul ne yow bu liggéeyi bul defi dara bul sonn bul uti xam-xamu àddina yooyu déedéet du loolu de loolu kenn waxu ko te Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu comprendre loolu ci liggéeyam la mas ne ah oui ñun compréhension yu baaxul yooyu nañ ko seetaata tekkiwul ne nekkal ci chômage bi chômeur toogal bul def dara ñu lay nourrir ak vêtir déedéet ah non al muslimu al qawiyu xayrun min al muslim ad da'if ki gëm yàlla wa fii kullin minhuma xayr aw kama qaala alayhi salaatu wa jullit bi nga xam ne dafa am doole am kàttan mais moo gën jullit bi nga xam ne dafa faible waaye ñoom ñaar ñépp malgré lépp am nañ yiw yow kay fexe ba am yenn ci am poste bu baax loolu la mais li koy am am loolu ci sa loolu àggul sa kër sa loxo rek la yem te loolu mooy ak tawakkulu ala loolu mooy az-zuhdu zuhdu gi ñuy wax dëddu àddina tekkiwul bàyyi ndékki déedéet dégg ñu naan dégg dëddu àddina dafa baax rek nga ne man damay bàyyi ndékki loolu tuddul dëddu àddina te boo ko dëdd boo bàyyee ndékki sa xel mi yépp ci ndékki sa waay ndékki jël sa xel mi ne ci leneen waay moo gën ngay bàyyi ndékki ba pare sa xel mi yépp nekk ci ndékki sa waay taloor booy julli sax sa xel maa ngi dem way way ndékki gi ma ndékkiwul waaye loolu kay nga ndékki day saan sant yàlla te julli ji sa julli nekk di féex moo gën waay moo tax az-zuudu tekkiwuñ dëddu àddina que ne yow boo amoon ni milliard sànni leen vider sa compte ah non sa compte bi nga am alal ji nga am vider jaayal sa lépp ku la wax lool déedéet demal xool boroom xam-xam yi lan la ñuy ak az-zuhd kooku az-zahidu dëgg-dëgg ki dëddu àddina dëgg man naa nekk le plus le bi ëpp alal ci àddina bi moom moomu mu nekk ki dëddu àddina ndax milliards yooyu mu yor magasin oto yi li muy bari bari ci loxom bi la yem ci catu baaraam yi waaye bën nuñ xolam bën nuñ dënnam bi ba àgg ci xolam mooy nit ko yàlla joxe bu xëyoon yóbbuwaat ko du tee taxaw bi mu taxawoon ci kanamu boroomam di ko jaamu du ci wàññi dara te yooyu noonu du ñu dox digganteem ak jaamu yàlla kooku mooy ki dëggu àddina même bu dee ne moo ëpp alal ci àddina bi même bu dee ne ci pale la yeewoo ci château ci villa boo xam ne moo dàq ci contrée bi kooku mooy ki dudd àddina te eh, ku ci bëgg lu gën a nga dem ci rimaaxu seydina al cheikh Omar al Fuuti al Ghadawi radiyallahu taala anhu wa arda exemple yu bari indi na ko foofu muy cheikh Omar rimaax mooy ne affaire bi du du ay ay ay nañ sànni ba moo tax Seydina Abdullah ibn Umar loo xam na la yorente wala saa soxna waxu ko bàyyi liggéey demal toog jàpp ne man bam naa suba ma dee déedéet kon naa bàyyi dangay liggéey mooy wax giñ naan ay kun fi dunya nekkal ci àddina comme si yow doo fi mësa noonu euh, euh, euh, tudd lu mu waxati waay